farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi sadaqati wal infaaqi wa silati rahim. walaw qaliilan mithla kaakatin faqad thumma ta'addi bi tasadduqin ghalat wa sarraxu bi anna man ta'adda biha li ghayrihi fa'aasin jidda wala tujaawiz bi tasadduqin dhahara ila ba'idin wal qariib dhu darar kon sëriñ bi di wax radiyallahu anhu kon ci bii weesu ñu ngi woon ci eh, eh, thumma ta'addi ginnaaw gi di jalgati bi tasadduqin ca saraxe ga ngay saraxe bàyyi fi ku ko yelloo yege la nga bàyyi ko fi te moom lay leeralaat ci kanam léegi ah jéggi ko dem di ko jox keneen loolu am njuumte la waaw waaye su mattaan bi waaye di jéggi di ëppal di jalgati ci saraxe mooy ki nga xam ne mooy ñëw war a jël bu dee ci wàllu zakat ki war a ñëw jël zakat ki nga xam ne suat yi ñi nga xam ne ñoom la nguur gi di délégué ngir ñu dem dajale gi ci wàllu xar yeeg jur yeeg yooyu liñ ci war a jël ak mbay mi moom mu ñëw jël yëg gën a baax loolu noonu xalat loolu ak jéggi la dayo ak dépasser les waaw boo jël da ngay jël ci duggu dóom waaw mais doo jël moo taxoon yonente bi alei satu salaam doon wax sayyidina Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu keroog bi mu ko yónnee yaman comme ne hadith ne ci sahih ne ko na nga moytu nag makaarima ci karaa'ima amwaalihim waaw li gën a baax ci seen alal yi booy jël zakat bul ñëw ci lool di ci jël jëlal li diggu dóom waaw nga bàyyi ko fi kooku ci ñu jalgati la bokk waaye bii rawatina ki nga xam ne day saraxe bàyyi fi ki ko jege dem taalab oto bu ko neex ci chef religieux bu ko soob daal di fay dem jox ko te moom mu ngi bàyyi rakkam wala magam wala yaayam joo xam ne am na ordonnance bu manu la faj boo xamante ne nii buñ ko bindal moo ko gën a xam gis na ni muy dunde jànkonte metti yi mu ne mu bàyyi ko fi taal otoom lu ko neex dem ba foo fële xaar fa ay minute génn joxe million kooku loolu njuumte la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam suñu sëriñ lii sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di wax moo tax nañ continuer ba pare mu ne wax sarrahu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di nañuy leeral wax ci lu leer nañ bi an na ne man ta'adda képp ku lii jalgati biha ci saraxe li ghayrihi bàyyi ko ko yelloo jéggi ko fi dem di ko jox keneen faasin waajoo jële aji bàkkaar la jiddan lool sax waaw moo tax mu ne kon wala tujaawis bul jéggi de bi tasadduqin ci saraxe boo xam ne moom nga war a saraxe comme que yàllaa tax ngay def te borom bi nee na commencé ñi la gën a jege nga bàyyi ko fi jël ay kilomètres dem ba foofu naan da ut gërëmu diw doo ko fa am parce que gërëmul diw moom manoo koo am lu dul gërëmul yàlla mooy jiitu waaw ridallah gërëmu yàlla moo jiitu gërëmu jaam waaw kon nag mu ngi noon doo ko fa am kon nag mu ne bul jéggi mukk ci sarax boo xam ne zahar feeñ na ilaa ba'idin bàyyi fi ki jege wa ilaa ba'idin jëm ca ka sori wal qaribu alors que ki la jege du darar boroomu ñàkk la boroomu lor la boroomu aajowoo alal jooj la nga xañ ko ko daldi dem taal sa oto di jaay yow yow yaa toll nii wala yaa gëm diw wala yooyu jariñul tus loolu moo tax Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaahu borom ah Serigne borom al Ibriz rahmatullah alayhima wa radiya anhuma doon bokk na ci nga xamante ne ni yii nii yii mën a dog jaam waaw yii gën a mën a dog jaam digganteem ak boromam moo yu mel nii waaw mooy jël loo xam ne borom bi kii wa ko yelloo mu teg ko sa loxo nga war a saraxe ngir yàlla nga bàyyi ko fi dem. ko dem jox ko sax cheikh bu la neex c'est pareil au même waaw c'est lui pareil au même waaw naan damay dem ngir am sëriñu diw ngërëmu diw doo ko am waaw moom la la sëriñ bi di wax nii wala tujaawis bi tasadduqil dahra ila ba'id wal qaribu du dara da lay gis gaa yoo xamante ne seen seen ñi ñu dëkkal seen seen ñi nga xam ne seen rakk wala seen mag wala seen moo xam jigéen a góor seen tonton yi seen bàyyi yi seen yaay yi li gën a yées wala seen dëkkandoo buñ dëkkal gis nañ ni mel waaw problème ñu rëy yoo xam ne xam na ne en tout cas lii de bu ko jëloon temps somme bi def ko ci mënoon na koo fàttal loolu mu koy romb bés bu nekk du ko faale waaw après mu jël alal ji ne dem damay dem ziar sàngam ak yooyu yóbbu fa alal ji du jeex borom bi du nangu loolu waaw borom bi du nangu loolu moom la la sëriñ bi di wax nii ah, wax dox diggante jaam bi ak boromam parce que borom bi da jëppi waaw da jëppi doo xool li ngay def jox ko ku la soob dara la waaw moo tax mu ne mu ngi noonu de. mu ne kon nag bul jéggi ci sarax boo xam ne bu feeñ la dem ci ko sori di ko jox wal qaribu du darar alors que yow ki la jege boroomu lor la lii nag muy wax ak ta'addi yonent bi alayhi salaatu salaam moo ci wax ab xadis boo xam ne Seydina wa wa imaamuna al imaam Abu Daawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhima ñoom ñoo solo na ko noonu al imaam Ibn Maaja al-Qazwini radiyallahu anhum ñu jëlee ci Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu Ibn Maalik radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na al-muta'addi fi sadaqa kamaani'iha ki nga xamante ne nii moom mooy jalgati. ci saraxeem ca la mu war a def ngir yàlla mu bàyyi fi ki ko yelloo jege ko te suñu boroom waxoon ne wa aati dal qurba xaq joxal ki nga xam ne mooy way jege ñaale yi seen aq alal yi nga yor nu man di tol ñoo ci njëkk am aq bala ngay dem ay kilomètres di ko yóbbu ci ku la soob ak kook nu man di tollu dara ya waaw ak moom moomu jege yow tariixa bu man di bokk même bu dee gëmul benn tariixa jullit la ma kooku moo gën a yelloo nga bàyyi ko fi dem di ko jox keneen ak kook nu mën a suñu boroom dane wa aati joxal zal qurba waaye jege ñaaree xaq seen xaq waaw yonent bi alei saatu salaam ne nag kiy jalgate ci sadaqa ci sarax dem jégg fi ki ko yeloo di ko joxe kooku moo ki ko tere ka maani'a moo nga ñàkkoon na def mooy defoo fi tus moo ki ko tere woon def benn la yéen a yem waaw ndeysaan moom foog na ne ngërëm lay am ngërëmul kam dem di ko jox yonent baay saab saab ne ko bul tàyyi jarul ngay sonn yàq ci deful dara xañ ko ne defuma amoon ko ne defuma yéen a yem walla iyaazu billaah moo tax nañu yeewu nañu yeewu te def te yàlla tax waaw bu yàlla taxee ma ne alal gi fii bu dee daa war a fañ war dem ay kilomètres fekk na yow alal yi nga waroon a joxe foofu jox nga ko fii nga ne nga joxe ngànt amoo wala boog nga lebi boo la soobee joxe foofu mais li nga war a joxe fii nga jégg ko fi di dem feneen kooku day dog diggante jàmbeeg boroomam waaw wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonu le léegi nag mu ne sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne hein mu ne kaman tujaawiru wa nafsaka kaza amarana xayrul arabihi xuda mu ne kaman tujaawiru kon waxoon na la bul jéggi ci sarax boo xam ne feeñ na nga jëm ci ku sori bàyyi fi ki nga xam ne moo jege ba nekk boroomuk lor boroomuk aajo kaman ki nga xam ne tujaawiru moom nga dëkkaa leel waaw yéen a koñ wala yéen a kër gu ngeen dëkk nga gis ni mu nekkee waaw ka nga dëkkal yow nga bàyyi ko fi ah ah wa nafsaka ak sa bopp wa nafsika ak sa bopp bu fi bàyyi walla kaana ba pare defal am na xam ne ñoom lu ñu la ngay jox nit yonent sa bopp waaw te loolu sëriñ bi dina ko léegi leeral muy xadiis yonent waaw ba pare dëkk walla kaana yonent suñu borom waxul lool waxu la yow effacer sa bopp borom bi daf la fee indi ngir nga nekk jaam boo xam ne da koy jaamu képp nag koo xamante ne nii da dimbali ngir jaamu googu jag toppal koo kële képp ku la dox digganteem ak loolu baqu ak ku man waaw sëriñ bi ne radiyallahu anhu mel ni ki nga dëkkal waaye ak sa bopp waaw parce que walaakaana ba foo jaar ñu la yéenab sarax te am nga mbir dem di ko jéggaane di ko jox keneen déedéet wa nafsika kada mu ne naka nii amaranaa la ñu digal xayrul waraa ngën ji mbindeef bi hii lii xusaa kon jàpp leen li ma leen wax ndax li ma leen wax dafa fu dëgër laa ko jëlee muy waxu yonent bi alayhi salaam tàmbali ci sa bopp ba pare ak ñi nga xam ne ñoo la gën a jege ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ci xadis boo xamante ne as-sitta daal dinañ koy solo muy ki nga xam ne mooy imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Abu Daawud at-Tirmidi ak ki nga xam ne Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ñoom ñépp ko solo muy xadis Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nu doon wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam am kum doon wax ci saxaaba yi radiyallahu anhu ne ko ibda bi nafsika tàmbali ci sa bopp fatasaddaq alayha li nga am bu dee la doy téye ko nga daal di koy sarax sa bopp mooy nga jëfandikoo ko fa in fadala shay'un bu dee nag am na lu des ginnaaw yow say aajo yi nga xam ne man da ñàkk nga faj ko bii nga ko bu dee des na après fa li na nga ko jox sa waa kër sa njaboot ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa mooy sa njaboot mu ne fa in fadala an ahlika shay bu dee des na ci sa la nga war jox sa njaboot ba nga leen joxe ba bare mu des fa li di qarabatik ña nga jox ña nga xam ne ñoo la gën a jege ci wàllu askan waaye wàllu dëkkandoo kon biir maa ngi noonu wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin